daaw buur Adama maa yottam mu laa denc leen ne moom ci kaw ci biir daam raa waaye tuuti nga aaya ayatul kitaab ñu aaya alquran wa quran yi sax alquran yi diine ci daa ji dib aaya yi la wàcc ci yonente bi mooy aaya nga xam ne dafay feeñal ci baatin rek rubama yawaddu bari na ku dana mu def allah fi nga ñaana dafa reewa dina jëppee yàlla law kaanu wante na kon nag ñu ne dinañ jub ne bu fekkee yàlla te xel yëpp dinañ rëccu loolu la def te xelal dafa ñu nekk di ay jullit de ñu dem nañ ko ci waxtu woo xam ne doo ci jëriñ de waaye benn réew te àllaaxira ñu def loolu ñu def na xelal te mu di jullit de bañ ci fee tuuti ah tuuti àllaaxira comme gëlëm ñu ne loolu la ñuy ñu def de na salaam bani Israayiil ñu ngi leen di Makka yaa ko yore ñuy lakk waaye tamit taxaw na su ñu nëbb ci seen àdduna wala ñu ngi leen soxal leen lama duñ la def parce que yàlla ñoo xam dañoo xam na nga leen bàyyi ñoom ñooy far karatu seen soxla lu muy seen jiit ak seen sëñ focc leen ñuy lakk ak karat tànneexu ci seen bànneexu àdduna di guddal ay nit ci ku ne def na dafay gudd fan te tere ko jëm yàlla danañ xam suñu gën jëmmal danañ xam naqara wàcc ci ñoom rek yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam kees gi mooy ay nit xam ne dañ judd ci xéewal yaru dara du seen soxla xeeti ñam yu bokkut ak xeeti koddaay yu bokkut ay rambaaj yoo xam ne ñooy fasale diggante xarit yi ci sàkkul ayib ñi xam ne amul ayib ñu ñu seqalee ci jaqale xare ji rek ñooñu ñooñu ñu ngi ci jaamu yàlla yi yàlla am leen di tëkku nag mais bàyyi leen nag bés bañ demee bëncam yàlla danañ xam liñ seen mbir de mébét moom la saytaane ñu war a nit ba gëj ci mu ne ko da nga dund teegu la mën ngaa mën ngaa fii balaa ngaa sa xamul kañ lay dee mu ne xam na ñoo xam nag mébét nag yàllaa ko bind ngir yërëme ko mbir yi de ndax ci taxu seen mébét kon ñu bëri doo nañ jaaga de ndax tooñ na tee ba xamuloo dara su taxu su ne la nga yaakaar ne da nga am ëllëg wala da nga amuloo ren da nga am déwén su taxu su ne yaakaar ne ñu ci kon ni dana ñàkk ñas boo xam ne dee rek la cee mën a teg de waaye nag fii ci na ne dañu ren sa jaam yi koo ñàkkee yaakaar ne bu ëllëgee nga xam koo ñàkkee ren yaakaar ne bu déwénee nga xam yàgg yàgg da nga xam ñooñu ñooñu ñu bëri ci lañuy dundale moo tax yonent te su taxu seen mébét kenn du denc jabar daa denc jabar ngir mébét am doom su taxu seen mébét kenn du tabax kër su taxu seen mébét kenn du jëmbat garab su taxu seen mébét kenn du ji tool yooyu yëpp mébét li nga xam ne moo nekk ci xolab jaam bi moo tax jaam bi di def loolu rek waaye bu taxu bu mébét dañoon rek kon dootu fàgg dara rek laa moo tax de am na lu ñu sant soo xam ne yàllaa ko yërëma jaam yi waaw ba tax la xarte alaxira kooku nag mooy li ñaan yi rek wa ma alakna ñu ngi alaguñu ñu ngi alaguñu ñu nga bëcc laa wala la rebu ñeen na ko kitaabul ak ci maaloo lu guduguñ xam de yàlla mos daxaral benn xeer lu mooy fàkkal leen dig boo xam ne fa la ñuy xàgg fa maa ko suñu ko jiitu ci ñun ummatin xeer ajalaha di seen de amul xeer ñuy xalaat ko lu jiitu seen ab dig waaye sax yoon waaye du gis ñu koy dem de waaye benn xeer itam du tarda bu digal ko saa de naka la nit ku nekk ci dee mukk du jiitu bësam waaye du dund gannaaw bësam mukk rek fa xaale wax ne yoon xeefaru makka yaa yoo xam ne yow waa ji nga xam ne ñu fi la wàcceef na alaykum moom zikru alquran te lam ne na ngeen gëmuñ ko innaka naka yow la maj na ngeen ko jinneen nga de mu ne ee yonent yàlla Muhammad ci ne law ma taatuna ñu ko nga dikkoon bil malaayikati ci malaaka yi in kunta dem nekk nga ñu ne saa dëkk na soo dëggal ñu rek bu fekkee wax nga dëgg lu tere malaaka yi wàcc ànd ak yow wax nañ nga firaw na waxoon firaw na waxoon ne inna rasulakum lazi ursila ilaykum la majnun ñun ne yow mi wax na alquran ci yow la wàcc ci ne la jàpp indi ñuy malaayika yàlla dana leen tontu léegi li ñu mujj a wax moom la jëkk a tontu maa tana sa lu wàcc al malaikatu ay malaaka te ñun yàlla ñoo koy wattu rek kenn du ko mën a soppali kenn du ci mën a dolli kenn du ci mën a wàññi yonent yi jëkk yëpp suñ ci mën a baax ñumaal yaay ñumal sa bopp yonent yàlla Muhammad suñ ko bopp waxee dara rek yàllaay tontu rek loolu ay kanoon ci biir loolu mooy nga nekk di ab dof mu na ko séeréer nga nekk mu ne lay sa biir baraawatu waa ndee ko jàpp yàlla na déedéet alquran maa ko wàcce ci moom te maa ko wàcce kenn du ko mën a soppali bu indi ci malaaka mu ne malaaka yi fi wàcce indi ala na wax leen te kenn du leen mën a bon wala xala arsalna ñun lay yónni nanu min qabli ci dañ jëkkësa ay yonante ci seen la wali nekk ku dee ëllëg ne rek yàlla yónni na ay yonante yoo xam ne ñoo jëkkoon yonante Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa maa yaatiihim waaye mos la dikkandi leen ñun rasul ni ci yónni illaa kaanu la rek nekk nañu station bi ci ñuy créé mooy baaxam yàlla day yonent bu dafa ñëw ay itam dañ ko daa yéegile waa ay di ko fayal ba baleen yàlla xalak kon nag ñu ne nag ñu ne woon rek loolu def na yonent bi la ñu moo tax alxuraan kenn mënu koo soppali kenn mënu cee wàññi kenn mënu cee dolli yooyu jëf yëpp soppali nañ leen yow soppali nañ taw rek dolli cee wàññi cee tasaara ba léegi xam mu nekk ñu daje soppali ñu jiw alxuraan moom kenn mënu cee soppali dara lu tax ñoom dañ leen dénkoon seeni téere la dalewoon jasaaru maay ñun nag suñu téere yàllaa ko watul boppam jënd ko kenn moo tax de ku gën a daraja ci xeet yi ci jàng alxuraan ci tëbëyee wala mu rundee waaw wala mu gàtt pare bu tuuti moo koy gàggante rek nga xam ne kenn mën dafa su boobu téere rek kasaalika kenn mu xarfee weddi nga ci xol yi xéefar ya su ko ko fi xulóo bi ñu mën a ca xol yi weddi nga ca makka na yàlla dugale woon weddi ca xol yi xéefar yi jëkk ya noonu la dugalee itam yàgg ci xol yi fari matériel daa yoon gën a gën ci diñ ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diñ gëm mukk waxat xalat waaye dara yoon na sunnatu lawal na baaxat yàlla ak way jëkk ña waaye yàlla it baaxam dañu ko def su doon baaxam kay jëkk a xalatoon ñi kat dañ seen yonente waaw su ñoo mu dañu yàlla ko wala ko tax naa donte mu jëloon nanu sama ibu ko ci asamaan fa sallu mujj yaa xam jëloon ci asamaan faqaaloo kon dañuy wax ne ina ma sukkirat naka ma dégg na asaar naa ay bët ñu dal day naan moom xaw ma nit lañu ma sooroon nañu ñu jabar rek su fekkoon ni yàlla war na leen kaa dañu gën a mag sàkkal la ñu xale ñu ngi seen bopp ba dem asamaan koy daañu wax ne ay yi am jabar la def yàlla fa mu ñu ba rek waaye ñu ci xamu wala xam yàlla naa def na noonu su sama ay ci asamaan bu rojoon ay murum yàlla def naa ay ngir ci asamaan mooy wàcc waaye ci fii fukki juróom ñaar nga xam ne ci la biddiw yi wàcc leen mooy xam lu solo jaw saa farasaan al asad ak sumbul ak nisaan al xarab ak xaw suuf jëflëg danu al xóor wàcc waaye waaw digg yi juróom-ñaar melo yi mooy wàcc ci xamdu aqrab ak zora sawru ak nisaan ak xaarig moom it jawfaaw ak sumbula weer wi moom it sarataan jant bi moom it asad ak mustari ak xaws ak xóosu ak zool ak jadru jadru ak danu rek dañuy wàcc waaye nga xam ne ci di daw ak weer yi rek parce que naa rafetoon nañ jaan yi naa fa dina ñaar way seet ña rek ah digg yi ñamuñu ci nekk waaw parce que naa rafetoon nañ jaan yi naa fi dina ñaar way seet rek te yàlla defar na digg yi dañu rafet lool waaw bu fekkee ci asamaan benn lamp yu tàkk waaye waaw naa tan wattu ko ñu ko li seetaan su ko ci fépp seetaan rajo yi ñu ngi fi rek illaa la fi nekk man salax dafa ci moom sama ak dégg fa baaxoo ta tafal ko saawun bi diw mu diw ñu buri aje leer fa baaxoo ta tafal ko saawun bi diw mu diw ñu aji lakk ko mu diw ñu aji bënn ko de wala rasuul ma dad naa tallal nañ ko waal kay naa tam sama sànni fiaa ci moom rawaa fiaa yi doj de ko jënd teg ci kaw def bi wala ko war kon na njëngatu ñu ngi doon yëpp seen seen dund nax moo tax yàlla samp ay doj yoo xam ne ñoo ko tëye wa ambatnaa tan saxal fiihaa ci suuf min kulli shay'in ci lépp la moo fi lu xam de lépp loo xam ne lu muy a peese rek waaw aka kasabu lépp yàlla nga ko génne ci suuf rek wa aa bind nanu lakk mu ne leen fiihaa ci suuf maa ngi saa ay dund waaye de yàlla sàkkal na leen saw bi dund ci nga ak tos xam ne mooy waaw génne ci suuf rek ku man def ak bind ñoo dee di leen bilaa sotti nag ngeen di koy wërsëg loolu nga xam ne yéen a ngeen moom te mënu ngeen leen a dundal man yàlla maa leen moo tax su ma leen wërsëgalee nañ ne ak kàttan yi tam wërsëg naa leen waaw ay farluwaay pour seen daaba yi nga xam ne yéen a leen moom de loolu ñu seen wet lës illaa indana la yaa ji nekk la suñu xasaay no wooyu magasinam de amul dara nag loo xam ne waa ay amul dara lu mooy ay magasinam nga fa yàlla rek waa magasin loo xam ne du jeex mukk bu maa noonu si la woo wàcce suñu ko ilaa bi qadarin dara ci càmb maa doon mbir ñu xam waaye du wàcce wërsëg nag lu ma ci càmb bu ñu xam mooy càmb maslaay jaam yi rek waaw xam na jaam yoo xam ne yàlla xam na ne xam mooy seen maslaa daf leen di xamal jox am na yoo xam ne ñàkkay seen maslaa su ñu daal di daw waaw ñu yàlla fa leen di ñàkkaloo de ci yàlla yi ci joxe wërsëg yi nag dafa digal ni gaay yi ñu sànni wërsëg yi ci suñu dem mu tasaaroo de waaw am na ñoo xam ne seen wërsëg dafa dal ci seen buntu néeg waaw nga xam ne ñoom bu ñu koy rek seen wërsëg fekk si leen ne xam nañoo xam ne seen wërsëg dafa dal sori leen waaw téeméeri kilomètre wala junne kilomètre wala seen wërsëg tasaaroo ñu dal jamaa réew laa dal jamaa réew waaw yooyu itam fokk ñu dem fekk seen wërsëg yooyu de waaw lépp nag yàlla moom moo ko joxe rek waaw sama tanqir riyaa ay ngelaw la waa ko ñu di way togg ay niir yàlla bind togg niir yi waaw taw yu ndox su feesal ndox rek fa am sama dana wasal mais sama ay dikk jënd de maanaam ab taw parce que naa sa moo sama ngandal leen ko ku maanaam suñu jënd leen di xas ñu ne ñooy dàmbaloo ci ndox ma ma wàccal leen ab taw nag ndax at mu nekk soxla ngeen sa te xam ne ñun ay magasin yi ngeen di denc ndox waaw pour tawal seen ndox rek man yàlla maa leen tawal way naa naka ñun la na xam ne ñun ñoo ñu danoon ñu dimbal wala ñu ci sama yaay fanaan moom way def kanaaw waaw jaxa bi dina fi de yàlla mooy dundal képp ku dund mooy rey képp ku dee ñëpp nag danañ dee moom kenn mu des ci benn ñett rek wala xaraxane na ñun day xam ne ni almustaq ci nuuna way jiitu yéen nañ suñ ci yéen de la ko dale ci aadama ba ci la ci alquran ñu fi yéen yëpp yàlla xam na leen wala xaraxane na xam na almustaq ma way mujj ñu ñëpp yàlla xam na leen de te ñoo leen boole ñoom ñëpp ci benn xat way ñu rabaka naka borom sa ومن يخرون من المصلين من يسجد إليه جان فاك إنه نكمهم حتى ما يقرن مصيبتهم هل ما يقمن وإن لهم قال ما كفر بنا سجد قصير بكنا وأن يعدي جند آدم ره ولقد خلقنا من بيت من إنسان آدم من صلصال متكسي بلد كلام كلام رك من هم يمتكسي بلد من مسلم بدو أجي فتاك رك يا لانجي بدو آدم مبايا توسي بلد بلد وعي فمن يقري واو fas yi ay xandeeru ndaa yooyu nga xam ne soo leen fëggee muy def kelem kelem kelem jaam ban bi wooy def noonu waaye mu jóge ci ban boo xam ne dafa muy waaw jóge ci ban bu tooy bi saq ci yoxo wal jaan na seen bind jaan ci baayat jinne te mooy iblis xalax naa bind nan ko min xam ne jëkk bind ak aadama iblis a yàlla jëkkoon a bind mun naa di samuyi lu ci safaraw mbooyo yàlla na ko bind moom mu bàyyi ci takk takkalal lu xamut faxat moom la yàlla dagg rek ne ko ne ko lii ubbi mu ne ko lii ubbi loolu lay tikaloo kat ne moom safara ci safara la jóge moo gën a aadama parce que jàngataan isqaala ba waxee rabbuka borom sa il malaayikati ñaan malaaka ya ne inni naka man xaaliqun aji bind dama fasaran aadama min salsaal ñu ci ban mu ne ñu ko ci ban ñuul masuwéen bi di nit de xëy waa sa woy ko nga matal na ma bindam wa nafartu sama fu woon fii ci moom min reewi raxasama saman walca raxoo ngir teral ko bam dund fa qaama rabbeem taji dina ndib ngeen di si jolowal ngeen ko rek yàlla dafa yebal jibril ne ko demal si ma ci suuf juróom benn fukki taati suuf yu bokkut ak juróom benn fukki taati ndox nga tooyal ko indil ma ko ma julli ci aadama rek tawal ci moom ngir ma gëm topp ma ma feesal leen aljanna ndax dugal naa aljanna danaa ko feesal ñaar la ñu weddi mooy moom moo feesal leen safara ndax digal naa ko ne dinaa ko feesal rek ba Adam ba Jibril ñëwee ba dëkk bi suuf laaj ko mu wax ko li muy dox mu na ko leen suñu naa la ci yàlla suñ ci dikk man dañuy dem safara rek Jibril wàññeeku Mikaayil ñëw mu wax ko loolu mu wàññeeku Israfil ñëw mu wax ko loolu mu wàññeeku malakul mawt ñëw mu wax ko loolu mu ne ko musuma yàlla sant ma def ko defuma ko de waaw muy jooy mu tibb waaw juróom benn fukki xaaju suuf mooy ko juróom benn fukki xaaju ndox sax ko borom bi nag moom jënd ko nag mooy aadama jënd ko diggante Amman waa ak Baytul Maqdis ñeneen fukki at am na ko ci bal bu tooy xepp ñu nëpp ko fukki at mu nuyu ñeneen fukki at mu wow koŋ waa ba mel ni xabeeru laa ñu reef ak ñaar fukki booba lañu ko soog a dawal rawoon mu nekk di aadama nekk di ndundam gannaaw ñu ne ko lu jamaat yàq ñoom fukki yooyu ba tey ci dañuy bind nit soo xamee ne yàlla ngi wàcce waxawul jigéen bi nekk malaaka moo xam ne moo koy ñaanal doom saa yu ne mu nga naa yàlla yàlla nga may ab soqante yàlla yàlla nga may ab soqante waaw waaw booloo du mën a am mukk lu ma ñaan ak malaaka ma nangu su malaaka ma ñaanam nangoo rek yàlla daal di rafetal jigéen bi ci bëti jëkkër ne ko ndax dañ ci bind mbindeef am dañ ci bind mbindeef mu ne ko danaa ci bind mbindeef wala mu ne ko duma ci bind suñuy bind nañ leen waaw mu ne ko luy wërsëgam kuy taxe lay doonam am kuy taxaani waaw yëpp yàlla wax ko mu soog ko rek ci biiram ndeyam dana nekk ci ndoxam man yi ñeneen fukki fan soo soppeeku nekk aw lumb ñeneen fukki fan soo soppeeku nekk aw suuf ñeneen fukki fan yett ñeneen fukki ya aadama xamoon ñu fa a def ci moom roxo doomi aadama ji dana xam yett ñeneen fukki ñu soog a dawal ci moom roxo yett ñeneen fukki yooyu loolu mooy ma ci jigéen su njëkk tam de fokk mu tënk ñenanti weer ak fukki guddi ñenanti weer yi waaw ci la ñuy xam ne doomam ci wala doom nekku ci ndax doom faa na ñenanti weer ci jigéen ndeyam bañ dawal caroo fokk mu yëngatu ñu xam ne waa biit ba gën a fës am na ci nga xam nag moo tax ñu teg ci fukki fan waaw pour léentu moo tax jigéen di tënk ñenanti weer ëpp ci guddi gi waaw nit bañ a yóbbu doom boo xam ne bii góor a ko jub waaw bàyyile ko gënal góor waaw ne moo ko jub moo gën a màgg ci bakkaar yi rek ba nga xamee nag ne dawal nañ roxoo ci aadama te roxoo ga xas ca bakkaar ya aadama ci seeni de ne alhamdulilah moo jëkk a wax boobu baat waaw malaaka yi ne ko yarhamukallah looloo tax ñu bind la de iblis nag yàlla na leen su ma bindee sama mbindeef moomu ba noppi kat fa qamara rabbi an sajidina sajada sa sujjóot al malaayikatu malaayika ya kulluhum ñëpp seen ajmahuuna lim ñu mboole illaa iblisa ndare sujjóot na moom moo sëpp bi sujjóotal aadama moo ko gën an yàkkoona mu mu nekkat maa saji dina ànd ak way sujjóot yi moom bañ naa ànd ak way sujjóot yi rek malaaka yëpp rot sujjóot moo tax sujjóot kenn rek la woon ndax yàlla kenn la ñii sañ yàlla ñi min sàkk ci jaam bi mooy jaam bi sujjóot moo tax julli benn sujjóot la amoon malaaka yi ba ñu sujjóotalee aadama sujjóot juróom téeméeri at kenn wàll bëccëg te ñoom dañ sujjee gis yi dañu taxaw lànk moom sujjóotu ñoom ñoo root sujjóotal yoonu ñaareel ñu sant yàlla ñu xamee ni dal yi ñu dalu leen moo tax sujjóot bi ñaar ba tey xaala wax yàlla yaa ibliis yow iblis maa laka moo ana lu tere la la takk na bu nga nekk ci maa ka yi nga ànd ak mooy la daal lu tax ànd ak mbooloo ñu sujjóotal Adama ala wax Iblis ne lam ak kun nekkuma ci ak ci dëgg sujjóot bi basari ñaar Adama xalaat ko bind nga ko muy sol saa ñu ko ci ban muy keleng keleng yi nga xam ne ñu ko ci ban bu ñuul mos nga bu dee aji soppeeku rek koo xam ne ci ban rek lañ ko bindee bër ci ma ko sujjóotal de maa seet maa ko gën yàlla waxee na ko ñetti baat maa manaaka an tasjuda is amartuka la ko jëkk a wax keneen yoon maa manaaka allah takoona maa saajiriina beneen yoon mu ne ko maa manaaka al tasjuda limaa xalaqtu bi ndax benn bakkaar bi ñetti bakkaar yi màgg ci nëbbu fañ naa sujjóotal aadama fañ na ndigal ak yàlla fañ naa sujjóotal aadama malaaka yëpp sujjóot nañ génn na mbooloo fañ naa sujjóotal yàlla fañ naa sujjóotal aadama te yàlla màggal aadama ba tabax ko loxoom fañ naa màggal yàlla màggal lépp nañ rëy ko ko ñoom moo gën Adama di ko sujjóotal xaala wax yàlla ne wax ni génnal min ha tukki aljanna min ha tukki asamaan te naka naka yow rajulun kuñ dàq nga de ba nga xamee na di sujjóotal yàlla te toroxlu wut sax ci njub balu xanaa ci daje yàlla ci réel la ko yàlla xaala gën a ne ko dàq nañ la na ci yow asamaan xaraam na ci yow way a alayka naka war na la laanata am rëbb ilaa yow mi dina ba jëdd sa tay ba te yaa ngi ànd ak rëbbam yëpp ba ba àdduna tukki sa tënkal yàlla xaala wax iblis yow borom sama fa anzirni ñii sama ilaa mi ñu fa soona ba ca bés ba def na dekkal yi nii rek mu ngi ñaan yàlla nag na ko yàlla dundal sa tënkal yàlla fu mu dee dafa bëgg nax yàlla te yàlla su dundee fa seen ngëm yàlla deewut kon dootu dee wala su dee bu fekkee hisaab te bu fekkee hisaab mën a mucc ci mbugal xaala wax yàlla ne ko te inna kana sa yow minal munzariina aji nekk nga ci ñun ñi xëy na daa am waxtu parce que te sa waxtu almaaloo war nañ xam ne yàlla ne ko danaa la dundal ba ca jeex tal àddina rek ba àddina tukki na nga dee xaala mu wax mu nit bi rabbi yow baram sama na ak way tani nañu na ma ci yawal sa giman sañu na ma wallaahi gana ma mi al doomu aadama yi fi lardi ci suuf wala waxu yannahum wallaahi gana ma dooloo leen ajmaay na ngir ñu boole de ne yàlla danaa dawal doomu aadama yëpp danaa leen réeral illaahi baadaka ndara jaam sa nuñ ci ñoom almuxlasina ñu way gëm iblis sax ngay bañ a fen sama gën a bon ci bàkkaat bañ naa su ne woon dana réeral jaam yëpp kon mu sell moo tax mu set jaam yàlla yi ñooñu ñooñu ñooñu iblis mën a mën dara ala wax yàlla ne asax yi waaw yàlla ala war ma sax mu di ay jiit inna baab yi nana di daam sama tey sa la kat yóbbu yàlla alayhim ci ñoom sànni kattan man yàlla sama jaami bopp soo am ci ñoom benn kattan gis nga leen di mënal illaa nekk ma ñu tabax ka topp na la ñu xaw li lay mën a tey mooy sa mbooloom bopp ñi nga xam ne ñooy yéefar yi way na jahanama naka jahanama la ma di mooy balu waay seen aj may nag safara lañ jëm yaa sa mbooloo iblis a ngoog ba nga xamee ne adama ak dee xam teew na adama jooy na yàlla yaa ngi may rey te sama noon bi di man dana ma ndokku su ma dee iblis dana kontaan waaw ndax mooy noonam yàlla ne iblis a ñu nekk ko de boo xamee nag ne Ah, malakul mawti faat na roxoy mbindeef yëpp fakkan desatu ne ko léegi nag iblis sama àppoon ak moom noonu naa ko balaa dee te te ñëpp dee loolu yàlla def na ko dee mu soga dee ndax wextanu dee yi aadama ak mboolem doomi aadama yi mos yëpp dañ koy digle teg ko moom iblis yàlla ne ko demal nag jëriñ iblis malakul mawti ne xam iblis mu daw dugg ci géej ba ca kóor kóor géej gi gën a xóot fekk malakul mawt yi taxaw mu daw ba ba jant bay sànke fekk malakul mawt yi taxaw mu daw ba ba jant bay sooyee fekk malakul mawt yi taxaw rek ngay ñëw dañuy wax yoo xam ne mboolem yàlla bind ñu koy dégg ñu de ci ne yow yàlla may ma rek ma dem ci góotal ba meral Adama ci mu at ci kanam bi ma si ji waaw Adama moom bañu ma si góotal ba mu bind tey nangu naa si góotal ba meram waaw yàlla ne dara du jariñ rek yàlla dana nangu tuubal jaam loolu ah, daal di ci xarxarle dana ko def nag falakul mawti daal di wër malaaka yi ci moom nag ñu daal di ko lonk ci àll yéen a jub te tër ko nag ma lay yóoxu ñu jub roxam nga muy ñëw a def na moom it jub waaw ba yàlla faat ko rek ndax tamit yooyu nga xam ne ko séddoo woon waaw ñu tëf moom kenn rek fa ko yàlla rëbbee moom iblis mu ne yàlla te jaam yëpp naa leen jawal naa leen ay mooy yàlla te defloo leen ko yàlla ne ko waaye ku balu baal ko ku tuub ma nangul ko tuub fee xarxarlewu la su ne ko yàlla wax ma silaa soo xam ne moom laay rabbi ni mën a rabbi ni ñi ma ne te yóbbu leen ci sama yoon mu ne ko jox naa la àddina ñu ñëw ci xeefar yi leen àddina ngi yàlla jox na ma ko te dama koy jaay ñu ne ko loo koy jaayee mu ne diine rek ku bëgg àddina waccal diine rek ñoo ma jox loo bëgg xeefar yi daal di nangu daal di sànni diine daal di jël àddina dañoo ci jaamu yàlla yu sell yi nga xam ne dañoo dëddu àdduna ñoom ñu woon ko gannaaw dana ko bëgguñ de lenn jullit yi nga xam ne ne ñoom bëgguñoo bay àdduna bëgguñoo bay àllaaxira ñoom ñu waxanteeg moom de ñu ko jox ñu ñu mos suñu mosee suñu jarale ñu génn suñu jarale ñu bàyyi amu ne jox leen mag tay la de tay la ñu daan la seeni nopp ak seeni bët dootuñ xool dara lu may àdduna seeni nopp duñ ko lu may àdduna ndax ak tayle la bu te tayle ga wel na moo tax foo leen fekk xabaare àdduna moom la laajte moom la déglu moom la ñuy xool Amari ibn Hanbal na ne ñeenti noonu nga am yow jaam bi jaam bu jëm ci yàlla ñeenti noonu la am su leen gañee rek daal di bokk ci labdaal yi wala yàlla yi tànn yi noonu bu njëkk bi moo di iblis gannaayam mooy di booloom mbindeef yi fu la joxee rek nga dem fa koo koy gannaay iblis kasoom mooy deru saa yoo deroo bi ñu rek iblis amul gannaay gi mu la songe noonam ñaareel bi moo di bakkan bakkan gannaayam moo di suur rek bakkan bi amatul pexe ci yow noonam ñetteel bi mooy bànneexa bakkan bànneexa bakkan gannaayam mooy nelaw kasoom mooy bañ a nelaw soo foogee guddi ne nelaw nga bañ a nelaw rek bakkan bi néew na doole ci yow bànneexa bakkan bi maanaam ñaanteel bi mooy hawa hawa kooku gannaayam mooy wax wax ju bari kasoom moo di nafsi yeneen fii de soo ko taxawee rek jarum bindeefi ak siis ak foog bañ a nelaw ak noppi bañ a wax yeneen fii soo ko taxawee rek daal di bokk ci wàllu yi la daal yi nag na dana dawal yëpp lu mooy jaamu yàlla yi nga xam ne dañoo gëm yàlla ñoo ngi mën a lu leen dara ñu ngi wattandiku san moo tax daan na réefarmation ñëw ci yonante ne ko man de dama bëgg lool bëgg sa bëgg naa jébbalu waaye man lu bon lépp dama koy def te mënuma cee mënuma leen a bàyyi yëpp nag danga may wax benn rek nee naa ko bàyyi benn boobu ma leen ko bàyyi yëpp des nga bàyyi ma ma di ko def yonent ne ko tuubal te bàyyi fen mu tuub yonent ko lu yàgg yàgg bul fen mu ne waaw loolu moom mën naa ko daldi dem comme demee ba jënd sàngaraam ba bëgg a naan ah, danaa ne yonent bi dana ma laaj ndax naan nga tayam de naa ko rusa wax naan naa te su ko ne naanu na ma kul fen kan di bàyyi ma ko laaj de te danaa ko rusa waaw su ko ne dee fen naa te te noonu na ma bul fen bàyyi fen def lu mu bëgg a def ci lu bon rek xalaat ne dana ne ci yonent bi te su ko laajee kenn mu wax ko dëgg wala mu fen mu far bay yëpp weer la ca teg rek ñëw na yonent bi kaay docteur bu mag fay naa yëpp ci benn gàkk bi ma waxoon ne naa naa ci yëpp ku bàyyi seen rek nga mën a mucc ci mboolem gàkk mu ne samay jaam waa am ci ñoom kattan jaam yàlla moo di ñaan mooy ñi nga xam ne dañuy soxla woo yàlla wali ci de mu set ci ñi nga ne ñoo topp lii te ñoo gën a bëri mustasna mu gën a bëri mustasna ni mango ñu topp lii ñoo gën a bëri mu ne ñoom ñëpp nag jaanama mooy seen wàccuwaay rek mooy safara jaanama lañ ci ndax mooy jéene bi féete kaw a ah ñeel na ko sabatu abwaabin juróom ñaari jéene ci saabin ñeel na bépp jéene ci ñoom ñoom ci ñoom xaaj maxtonu pri jaanama am na juróom ñaari jéene jéene bu ne ak ña fay dëkk def kana ñu ci yàlla musal jaanama moo féete kaw moo gën a woyof ci safara yëpp ci nit ñi mooy yàlla ñoo cay dëkk la saa moo ci kot yahudi ñoo cay dëkk fukkal moo cee topp nasaara ñoo cee dëkk saxeer moo ca faqar moo ca topp majoosi cee dëkk jahilin jaamu ko ci këram yi xaawiya naafeq yi de suñ ko jee gën a suufee ndax ñoo gën a bon ci jaamu yàlla yi wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah na nga mën a def da nga xarafal am na ci ñu soggoo bakkaar yu màgg yu bari yoo xam ne mënuñoo ñàkkal lakk ci safara su ci mooy loo xam ne benn bés la war a lakk wala benn at wala fukki at wala téeméeri at wala junni at la lakk loolu soog laa génne yóbbu la aljanna moo tax dana mu diggante moom a moo yàlla ñu tax na naka way nekk lañ ci tool xam naa jaam yàlla ya a yàlla yàlla ñu fi yàlla boole ñooñu day ci aljana la ñuy nekk yan yaa ngay daw ci seen ron ñu naa leen udxuluhaa xaraf leen ko bi salaamin ànd ak na yow de xaraf leen aljana mucc ngeen ci lépp lu ngeen doon ragal ba na sax naa tamit dindi ak ci góor ñi te nekk ci xol seen ñu indi ci mbañeel de xawaanan mbir mi di bokk rek dañu aljana ab xatab àddina ji daana noona lay diggante ay bokki jullit waaw bu ñu demee ba bëgg a dugg aljana nag yàlla dafay bind lépp lu ne woon ci seen xol ya ci mbañeel ñu nekk nag ay mbokk yoo xam ne waaw benn ndox ndox dootu dox seen diggante ala sururin nit ñu jiwee nekk ci kaw gi daal mutaqabilin nit ñu jiwee jubloo de ay sa ne ci man la wàcc Ali ak Sidina Usman ak Ndey Fatimata rek am na yow doxoon seen diggante li xata xata addina rek ay jindi doole yëpp ba mu set rek ñu nekk di bokk yu sell waaw yoo xam ne te seen lali aljana la ñuy toog di jubloo te di janoog moromam de dayaani sata dafa merewoon si dina ali ton bopp jëri jullam ndax fa nga xam ne duut nañ duut wal jura doon ay sata te yonent bi jiitoo si dina ali daf ko ne li ñu wax du dëgg gaa waaye fase ko rek ci yàlla xatalu la ba ngay dem jigéen wax dara moom ca la bàyyi si dina ali pàcc mooyee <coughs> ndey Fatimatu yëpp xuloo naag sidna Abubakar ba yonent génne àddina dafa defoon ne moo war a doon alal yi yonent ba xamutoon ne yonent duñ ko doon mu mer ca loola gannaaw ga xam na lay de sidna Abubakar wax na ko ne waat naa ci yàlla njabootu yonent teraanga ma gënal sama teraanga seen njëriñ ma gënal sama njëriñ moom ma gënal sama njëriñ njaboot te taxut na lu yonent wax ne kenn du ko doon kon ma jox ko saa si xarit xarit parce que daf ko ne Abubakar sa baay bi sama baay na ko sa bàyyi ko wax de moo nañ ñun mboolem yonent yi duñu doon lu ñu bàyyi sarax la waaw looloo tax rek waaye xat-xat yooyu yooyu doxoon seen diggante yëpp xat-xat yi àddina yëpp yàlla daf koy dindi ba mu set rek ñu dem nag aljana waaye mos ñu jot leen si na sa buñ coono maam biir ñoom mu xool ci ñu di ci ñu ñaar ñu ci aljana rek dañu dugg aljana te dootuñu fa génn lépp na bi sorool yow Muhammad te baat yooyu jaam sama ana yana ka man alxafuur mooy aji baax ñeel jullit rahim mamadi aji yërëm leen leen man yàlla bakkati bakkaat laa yërëmkat laa de wa anna xasaabi ak naka mbugal sama moom alaasaabu moo di mbugal la li waaye itam maay ku métti mbugal mu tëkku ndax bëgguñ jaam bi woonu bañ a ragal bëgguñ jaam bi ragal li mu ne ma yow bi ci mu laaw nag waroo bi la waaw ak man xasiya rahmaana fil xaybi ak la mu waxoon jënd dafa maq rek al naafi naafi ala kulli naam fekkee ne sabbi na qabila ñu itam fakkat laa waaye borom bugal mu métti laa itam rek war nañ ko yaakaar war nañ ko ragal kon nabbi hul am bay fi Ibrahima ca gan yonent yàlla Ibrahima de na nga ñett ñu nit ñi itam nga nag yàlla Ibrahima de ba nga xamee ne kanam ñëw ci moom te fekk ay malaaka lañ ñaar wala fukk wala ñett waaye lu mën a am rek Jibril la ca ñëw gane ci yonent Ibrahima te ku mën gan beneen gan ñooy jaam su fa foo xam gan ñeen fukki guddi gannaaw dana ñëw yëgal ko ko ne ko yaa ngi am gan su ñëwee soo ko teralee yàlla baal na la mboolem lu jiitoon ci say bakkaar ak loolu mujj rek boo ko royalee sa ganaar sax lu dara jëkk yool tooyal ci fett suuf fett suuf bu ne yàlla dana ko bind yi ci yu nekk moo baat naa lu jiitoon dafay dikk ànd ak wërsëgam tam tey la ngay tuñ baax gis nañ su nganalee xadis ne mosal sol la su ne nag li jële gise sëriñ kooku jële gise sëriñ xadis bi nag ñu ko nett li ñëpp sëti yonent bi lañ silsilati zahabi ñoo ko nett li Jaafar Saadiq doomu Muhammadul Baqir moo nett li jële ca baayam Muhammadul Baqir Baqir lu tekki nga xam ne xott na xam-xam yooyu jëkk a koy mujj jële ko ci baayam moom itam al Husaynul Abidin jële ci baayam moom itam al Husayn jële ci baayam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu sidina Ali na ne yonent bi ganale woon nañu sallallahu alayhi wa sallam yaari yëf tàndarma ak ndox leen jox tàndarma ñu lekk ba suur mu jox leen ndox ñu naan moom yonent mu soog leen wax nii ñu leen ku ganale benn jullit benn gan boo xam ne jullit la gane si na la ganale ko da nga xam yoolab ku ganale Adama mooy bàyyi ñëpp xam nga ku teral sa bàyyi teral na la ku teral Adama mel nañu teral na mboolem yëpp ku ganale genn gan rek yàlla dana jàpp gan googu ne Adama la te bu Adama rek du ñëpp ku ganale ñaari gan ñu jullit ganale nga Adama ak Hawa ci nekkoon ci lu jëkk li moo ci ne ñoo ñoo jub yëpp ku gana ñett da nga am yoola ku gana la jibril ak israfil ak mikail ak malaaka yi ku gana la gan da nga am yoola ku jàng tawreet ak linjiil ak saboor ak furqaan ku gana la juróomi gan nee na ci bëccëg bi julli julli juróom ci mbooloo da ko dale fa baa dina ba baa dina jeex ku gana la juróom benn gan nga am yoola ku goreel juróom benn fukki jaam yu bokk ci doom Ismaayil am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gan la juróom ñaari gan daañu la tëjal juróom ñaari bunti safara yi ñu ci doon sànq doo ci xarab ci benn bu gan la juróom ñett daañu la jël bunti aljana juróom ñeent daañu la ay xiw yoo xam ne lott nañ ci mën koo lim di ko compter bu gan la nga xam yoola képp ku mas a julli képp ku ma a xoor képp ku mas a xaj makka ba sa àdduna yem yene li ganangool axre caam sa garab jullit teral ko loo mën atalowal ko basan sax dañ caam ganeel saxaloo bañu xarafee alay ci ibrahima fa xaaloo tañ wax salaaman nañ nañ lëg nañu ñu ñëwee ci yonent yàlla ibrahim ne ko nañ nañ lëgal ibrahim xaala mu wax moom ibrahim naa naka lu te jigéen ma way ragal la ñu ngi ci yéen ah man yéen daan ma leen kat wax leen ko lekk xale ñu wax na ko aka jël bu ragal dinaa naka ñun faakay borom soloñ de parce que fa dana dëgal la ukulaa mun ci soro xali ni mu di aji xam ko ko bul jaaxle xañ la dëgal da nga am toog ju bëri xam-xam moo ñu faat xaala mu wax ne parce que moom da ngeen ci doom xalaal mustan weer ak jotam ak kibaru màggat gannaaw bu ma màggatee am téeméeri at ak ñaar fukk wala fukk ak juróom-ñeent ngeen di ma dëggal ci doom dina ci lam ci bés yooyu ngeen di dëggal ma tax ngeen di ma dëggal ci doom man kay may naa am doom waaw loolu ñu wax ne expert naa ko dëggal nañ la bilaq ci dëgg parce que bu nekk wax xam ne sooy nekk dëggal nañ la te li ñu wax dëgg la bu naa bu yërmande yàlla xaala mu ne bu man yàq na tuuti weddi naa min rahmati rabbi yërmaane borom mi la daalluuna dara way réer ña de xaala mu wax nag sama xar bu ci mën a leen di seen ay wax moo solo yéen ñi yéen ñi mu ne leen lu ngeen di baax nag xaalo ñu ne naa naka nun ursilnaa yónneef nañu ilaa qawmin ñu jëm ci nit mujrimiin nañu di way weddi gis noohun ñi nga xam ne weddi nañ te lañu yàlla yebal dañ leen di xalak laa ala lootin dara ñooñ dóor naa naka nun amun a joow way musal lañ leen ak maanaam di ñu boole de loot am na ñoom danañ mucc li ci des ñëpp yàlla dana leen xalaat illa imra'atahu dara jabaram ja waaye nag adarna sogal nañu na moom ñoo xabirin xaj nekk lañ koy def ci mbugal lu mooy jabaram day moom kooku yàlla dogal na moom ca ne xalaat lay bokk rek wala ma jaa aba dikkalee ala lootu ñoom loo al mursaluna ñu ngi leen ci malaayika ala wax loot ñaa leen inna bi naka leen aw ñu ngeen mun ko nañu li ñuy fakk anday xamuma leen xaaloo ñu ne xal day ji naaka dikkal nan la ci maakaanoo te lañu bi ci ci moom ñu la daan sikkaloo moom la bëgg a indil de dama ñëw pour sa nit ñi de atay naaka dikkal nañ la bilaa ci dëgg dinaa na kanam parce que dañaanaan te alika ànd ak ñoom sa dëkk seen ci dog ñoo rek di jikko bi parce que di toppal ak baaroom sa seen nga jiital sa nga bëgg ñu la nga dox ci seen nga nga topp ci seen gannaaw de wala yel ko fit ubbeeku suñ ko ci yéen aadama kenn de di tax ñu sant léwat mu dox seen gannaaw te ko bu kenn geesoo nag waaw bay gis lay wàcc ci nit ñi ndax ku ko geesoo rek waaw bay lay wàcc ci ñoom waaw lay wàcc ci ñoom wàcc ci yow rek comme doo leen sumarona su fa gees na digal leen ko te mooy saam de waxa bay naa tanu wayu ilayhi jëm ca léwat dalika lamra mooma de mbir mooy lan na daabira haawlaay ne ko mujjëg si balu de ëllëg waaw ëllëg ca suba ñoom ñëpp yàlla faagaagal leen kenn dootu fi des rek te jaaraate bi alal madinati ñoom dëkk ba waaw sa doom nag waaw mooy nit loot ñi waaw bañ seenee déggee nañu sóot am na ay gan sa ay waxambaane te ñu rafet lañ ñu daal di gaaw ñëw de te teg ci wàllum comme dinañu dégg ñu nga dégg lool yaakaar ne dinañ leen def lañu daal def gan yi alors wax lépp naa aw laay naka ñu ne fay fii aw gan sama lañ waaw sama kaw ñu gën def gan mu gan lañ yàlla bu leen ma toroxal ci sama gan yi bàyyi leen leen toq laa ragal leen yàlla walaa toq sooni bàyyi bu leen gàcceel ma xaaloon ñu wax ne awalam nan alamina ci gan yi ci moom nañ dëlléet ba bañee boo xam ne gan yi laa leen ci dugg rek ci gan xaalam wax ne awlaay yi de banaatu ya doomu jigéen sama lañu um kuntum dem nekk ngeen faye de fekke bànneex rek ngeen bëgg sama doomu jigéen yaa ngi ay doomu jigéen rek la doom ji góor ñoo leen takk sama doomu waaw bànneexu ci ñoom ko dañu sama gan de wóor ne daa bu ko digasaay ngeen sama yow yonent yàlla Muhammad ñoom naka ñoom jamono dinañu jàng deng ñu sakrat yi ci day xamoo nag nañu jàng deng ci sakrat yi ci man di seen de yàlla gën na ci dundab yonent bi gën ci dundab kenn mu ne ko gën ci ci ci ci te ñoom man di axasatum te jàpp waaye ba jant bay sank rek la leen jibril xaaju ñoom ñëpp ñu de ba jeex rek ba naa tam def aliyaa aji kawe dëkk yee xaafilaa amuy aji seen seen dëkk yee la ko ba ca asamaan mu benn ko waaw dëpp ko ci seen kaw rek faam tar naa tañ kaw ale ñoom hijaara sanaa rek aji jibril ci ban ko jëf kaa ji nekk la jullooli laa atin teg tani teg tani wet ak buur ñu nga xam ne waaw dañuy xalam de waaw way naa naka moom dëkk yi ci loolu la ma kii yoon mu xëy la aji tudde yoonu bu ñuy dem saam ci boobu la jaar da nga jàmm ak jant yore mënu taal te nañu waadu ina fi dalika la li moom ñu ne ñeer way gëm ñu def way bi taan naka nekkoon na afaabu layka ci waromi gol ba mooy nitu Madiana nitu yonente yàlla Suhaybu safali ñu ne di way weti ñoom weddi woon nañu yonente yàlla Suhaybu rek kon tax xam naa tam sañ ci ñoom alal leen ca tàngaay wa no ma ana ta ñoom ñaari dëkk yëpp la ahmad dëkk ni ci lóor ak asaabu laykat yi yëpp waaw la bi imaam ina aji nekk la ci yoon ci biir mu di aji weex de yoonu matt yu jëm saam day matt ci ñaari jant yooyu ci digg yoon wala nekk bët bu set ñu romb jik ko mën a dara ñu waadu ñoom kenn dama leen a dëggal ahmad wala xat kasaba weddina asaabu hijri warom xunga al mokk ndax am ña dëkkoon ca xurwa nekk diggante Madina ak Saam te mooy Samuda ñooñu dañoo weddi seen ab yonent ci saaliwu rek waa tey naa moom jox nañ leen ayaatina ay kawte suñu fa kaanu sañ nag moo di ne di way dëdd anaa ko de yàlla wa na leen kawteef mooy dañu laamaarlu wa matu na wasi na leen jëlem ak rab waaye terewut ñu dëdd kawteef yàlla yi bañ ko bañ ko bañ caawaadu de wa kaanu nekkoon nañ yan xitoona di xet ñen ci bali ci dëj xam ne mbitindi way xóoru baaxa sa dumu ta jàppaleen sa xaajub digg suuf si yéen nit ñi ñu wéy ba maa xam ne jañalut ñoom maa xam ne dañ ne kon doon tabu ko seen yi nga xam ne moom lañ tabaxoon ak doj yi laaxee ci def ci ay néeg dara la jëriñu ba mu wël ma ñëwee rek woon waxi noppi ba maa xalax naa mu de bind mu sama waati asamaani juróom-yaar wala la suñu juróom-yaar wama bay numaa lu nekk bi làq ndara ji dëgg rek way na saa dina ko def la aati aji dikk la mu amul fit sooy ñu fay ko bi wala ak safa ak dëdd ak jamono bi daal ñu rafet dëdd leen rek te bul tiit ku leen faale nela ba naka borom sa woo moom alxalaaq mooy aji bind lépp la alaa lii mooy aji xam lépp la wala xadaatee naaka noonu day jox noonu la sabtan juróom-ñaar ñoon ma sànni ci tagg yàlla jox na la juróom-ñaari tagg mooy juróom-ñaari aaya faatiha yi la wal quraan te mooy alquran ala fi ma jëre aji mag jox nañ la faatiha ak alquran kon nag laata mu dal na muy tàllal ay nay ka ñaari bët ilaa maamataana jëm ci lañu nga bër bi ci ñoom aswaajan ay xeet de minum ci ñoom wala am nga faatihatul kitaab bul xool nit ko àddina ji nga xam ne moom lañ jox ñenen ñi wala taxsan bul jàq alay ci ñoom te bul jàq bu fekkee gëm nañ bu fekkee gëmul ñëpp bu mu la jàqaloo waxtu nooyalal ganaa ak mbagg sa ganaa ak wàllu sa ñun moom ñu ñeel way gëm ñi te naka nooy ci kanam ñi nga xam ne gëm nañ la topp nañ la yooyu laa yàlla ngi ci wax yonentam naa ko jox naa la faatihatul kitaab mooy alxuraan ju màgg ji kon nag bul xool dara ci taari àddina yi doy loolu faatihatul kitaab moo tax yonent ne sallallahu alayhi wa sallam képp ku yàlla may nga gëm yàlla wattu faatihatul kitaab nga defe ne yàlla may na benn jaam lu gën lam la may kon màggal nga lu yàlla tuutal te tuutal nga lu yàlla màggal de loolu mooy may goo xam ne mooy màggal may goo xam ne dafay dëppatoog borom ci ci def yëpp ñu di ko abal rek la wala dénkaane moo tax yàlla nangu ko jox bépp firawna bépp nombor bépp faset bépp xéefar bépp mooy katab yàlla yàlla daf koy jox wërsëg de xaas nag ay ak ci waliyoom ak jaamam yi ragal yàlla daf leen di xaat ci àdduna naka lay xaate sakku feebar waaw ci ñam yoo xam ne daf koy yokk feebar de moo tax yonent ma sañ koy indil addiya téeméeri gëléem gëléem yu xonq yaaram gëléem gi jigéen bu xonq moo gën a tedd jaarale yaaram comme leen xoolee dafa gëmm de ne man na wax naa la tamu gannaaxee ne kay laal ma tana bi aswajan te ni mooy gën ji lépp loo xam ne yaaram moom na ko rek moo ko gis yóbbu leen ci bayti maal jox leen miskin ya Seydina Omar ba mu nekk gud buuru jullit ku xeewule woon ci dundam waaye bañ ko falee buuru jullit mburu ak diini nag kese rek la koy rende noonu loolu lay lekk da xam ne yaramam yi na meloon ba muy omaram kese dafa mujj soppeeku abbaayam bi mu doon sol daax na ko fukki daax daax ak ñaar te mooy buru jumaa mooy jiite am na bésu jumaa ñu nekk ko ba waxtu yu bëgg a yëy mu soog a génn ñëw abbaayam nee sama mbubb si dafa tilimoon il faut que te wowut moom laa doon xaar saa leen su ko fekk si dina maaweesa si dina maaweesa moom ku bëgg àddina weexoon na rek ñun ay maawees ñu nga gis rek yaa ngi xeewu di sañse di gëttu ragaloo yàlla wax la ne asabtum sayyi'aatikum fi hayaatikum dunya lekk nga sa wàllu ja àddina maaweesa watul dem te jëm yàlla ñu la jël nga sa wàllu ja mu ne ko Omar jëwal fële man sama bakkan bi duma topp ci mooy yàlla lépp lu nag man duma ko ko aaye ñoo nañu wute waxul waxal indi yaa naka man ana man nasiru ma aji ma aji laa biit al mubin gën a aji gitte waxal na yaay laa biit kàddu rëccërëñ man ma aji laa biit waaw waaw de moo lokk jëm ci ci yéen sëñam yàlla mooy dajewaay ba de sama ansal naa naka nu wasaloon mbugal al muqsimin a jawee see doñu rek si na ñaani jaaloo def nañu alquran alquran xeet yi na mu di ay xaaji xaaj naka yahut ak nasara defoon alxuraan bu dee ay xaaj xaaj rek xaaj ñu ne moom dëgg la bii xaaj ñu ne du dëgg wala xeefaru Makka ñi nga xam ne ñoo tëddoon yoonu Makka di sali ñëwoon ci islam xaw rabbi ko jënd na ma borom fa dana fa alal na xam dana ma laaj leen aj may na mbit mu ñu boole am maaka ma selañ nag kon yàlla dama doon jëf ko rek ñoom ñëpp nag yàlla dama leen laaj seen jëf rek xoray fa fa nga xamee ne mbiram yonent bi jaaxal na leen te booba at yaaram yi danañ bàyyi ko biti réew yëpp ñëwaat ci makka dañ daje def congrès kilifa makka yëpp ne nañ daje ñu seet suñ pexe mi ñuy tëral balaa ujjaañee ñëw ndax ñëpp dégg nañ ngiram Muhammad suñu d'accord ci benn wax suñu gis wax la ko mën naa am kat am ci ñoo xam ne danañ gëm Muhammad wala ñu mu xelata mooy njiital ndaje ma moo fa mag moo fa paaral ak ñu ne ko yaay sëñ mat loo nañ wax ne alxuraan ak mbuxaaba la mu ne mbuxaaba kii du mbuxaaba mu ne gis naa ko seen jat yi waaw seen yëf yi rek rek ci lii ñu ko woy mu ne woy maa fi daa ko woy xam naa rajab xam naa asaj rek du woy lii du du waxi nit du waxi jinne du waxi jindeef wax yàlla jindeef yi rek la kéefar de te garab wax jile suufam xam nay ren kawam xam nay banqaas xam na meññet te wax ji dafay kowe faw wax du ko kowe ñu ne ko nañ wax ne Muhammad jinne ko jàpp mu ne jinne mas ngeen a gis Muhammad daanoo gis naa jinne ak jële mas yuutam yépp loolu mas la laal Muhammad fen mu ne fen yooyu ne ko tudde woon lamin kenn mas la natt ci moom aw fen ñu ne ko jabar mu ne du jabar jabar dafay moccata jàppeka taf leeka fas Muhammad loolu fekk ko ñu ne ko léegi nag waxal ndem da ngaa bëgg a jëbali ci Muhammad rek ñu daal lay folli léegi yow dootoo dafiñ mag te daldi la dar faa te daldi ah mu ne leen yëpp de bu leen ci wax lenn dara du ci dëgg dem toog ca këram Abu Jahl ne leen bu man danaa leen ko fegal daldi ñëw fekk ci a ah, ah, wàññi ca këram na ko xam nga lu ma koy waxtaan léegi ñëpp na nañ da ngay xaaraan kër Muhammad mu ne it lu ma am dama di ko xaar kër yi sax sax xam ne yonent amul dara mu ne ko amul tuut waaye laal li ma wax mooy wax ji ma dégg ci moom du waxi nit i waxi jinne du waxi mbindeef wax yàlla la loolu laa Abu Jahl ne ko loolu daal soo ko waxee tey tey ñu fali la tey ñu man ngay mujj a toog a jiw mbaale mboolem ñu ma ko tëkku be mu ne ko bu ma xamee su ma ko weddee dama ci am bàkkaar de mu ne ko bàkkaar bi da nga may jox téeméeri gëlëm rek man ma xenu ko da weddi dara la jëfati mu ne ko ayca avancé naa la fukki gëlëm teelé sama gën dina ko jox ma li ci mu ne ko lànk naa weddi moom ma du ma ci joxe waaw ab jabar rek koo xam ne njabaram dana jëfitoon ci nit kon nag nañ d'accord ñun ñëpp gan gi ñëw nañ ko wax ne ab jabar boo xam ne njabaram gi ñu jëfitoon la mën mën naa tàggale yaari mbokk ñu d'accord ci ne kuñ gis rek la wax loolu ñu séddoo yoon yi nag yoon wu ne ñu tëral fa ay nit ku ñëw ñu ne la da nga fekk Muhammad ca Makka waaye bu ko topp ab jabar la pour ne fastaxira lan ci maa tuumu la def na digal la ko wa enril dëddal ñu musiki ne koy weddi ñu rek te leen yow dasa la ni la yàlla yónni rek te ñu xéefar yi bu leen faale loolu jëkk jihaad la inaa naka nun dafay naaka sagal nan la al mustarfiina way yéegi ña man yàlla doy naa la ci yéen a yéegi man féetewoo naa leen danaa leen xalaat ñoom ñépp yow kay jotalal rek sa liggéey te bay maa ñoom yonent sallallahu alayhi wa sallam juróom ñi ñoo gënoon a tax ci moom ci makka Walid ibnu Mukarasa Aasi ibnu Waayil Haaris ibnu Qays firikat bi dafa yàq baat mi ne hadi waa bi Haarisa ak la sori mu ak la sori maa bu yàqu juróom yi ne loolu dina def nañ ko yoroon way yu bon di ko ca xas fu mu toll ñu ngi koy xas bu ko yéen ko reetaan yàlla ne ko fegal naa la leen nag ku ci nekk yàlla daal di wàcc ci moom benn la sori mu Mutalib dafa génn ca àll rek ko ko doon ci bët su ko doon jëmale rek ba mu mu foofu silmaxa ge lu gën a ji ci bopp bi rek di fa bopp bi ci garab yi taax yi rek ba dee dafa ibnu abdu yaxuur yàlla tey xiir ko ay taax rek dëtt ngay yor wàll gu nekk ñun ñu ngi lay a dëtt bañ lay gën a dëtt bakkan lay gën a dëtt nopp lay a dëtt jaag kanam nga waxi noppi ba mu xëy dee rek noonu rek xaalis ak déggal ko jàmm mu ne ruus naa sa fekk déggu ko jàmm sab kaanam rek dóor ko dégg laa damm laa def ca tànk ba te dégg ngay baal ca xol ba mu dee moom dégg la ko yàlla rendee ñoom ñëpp ci biir bu gàtt rek la leen yàlla rendee benn yoon yonent ne kenn xam dal ko ci makka ci ñi dee la soxlawu de àll fi na ñaane ay yàlla na danañu def maa la ànd yàlla ilaa am yàlla aaxara jeneen de soo ko yàlla mën a xam nañoo xam wala xam naa alamu wallaahi dana nu xam ne na naka ko dana tiis sa xol ko ma yàqu ko danañ wax man maa gën a xam ne ni lay xeefari wax nit nañ sa xol de waaye fa sabbi sa baaral yaam dara bi sa nit nga la mbokk kenn borom sa waaye a rek gën a gën a la bëri tudd yàlla yow na dangeen julli sa borom wax bu jaamu rabbaka borom sa attayaat yee ka ba di sa laal yàq mu dee seen jaamu sa ba ba dee di ñëw rek balaa ñu wàccee nag yonent sallallahu alayhi wasallam ne man kat xebaluñu ma pour ma terati xebaluñu ma pour ma bay xebaluñu ma pour ma def dara jaamu yàlla ba dee rek la ma yàlla tudd rek waaw waaw daana guddi kenn wala guddi wala sulu si guddi waaw wala si bët ñun ñi dinañ di julli guddi ba yëpp di julli di jooy rek rek tànk yi néewi pare si di ko ñaawal nag Muhammad yàlla am ja bañ na ko nag teg na ko dëkkee gis na ko tànk yaa nga néewi dama defarmal ah koo koy léegi noppalu ci moom kala yàlla wax ne taa ma anzalna alayka alquran litasqa yàlla wàcce ci yow alquran ngir di la ngir di nga sonn dal di tukki ne ko um yooyu laa xale ni soowul ko suñu xalilan te lu woyofal ne rabbaka yàlla mu annaka taqumu adnaa min sudusi ilayni wala si yow sudusi yow dayoon woyofal la ci faqra maa tayassara min alquran yi ci li du la jàppale rek bu dee ñaar la tafal waaw